ak xadiis neuf xadiis huit bi defoon nañ taxriij bi bi yeesu tey dañuy def taxriiju xadiis neuf ak masala fiqh insha allah taala waxoon nañ nag séance bi passé que ne ñaari xadiis yi ñoom ñoo pay masala ci xadiis yi ñu ñu gis yëpp yi ñu ci téere bi buñ commencé ba léegi ba ñu jeexe sax yi mujj yi ba treize yi ñoom ñoo ci ay masala léegi kon li ñuy def mooy xam naa dina xaw a jël tuuti temps mais li ñuy def rek dañuy dugg kon ci xadiis neuf bi mooy xadiisu muslim euh, alxaafid ibnu xajar rahimahullahu taala dana wa an abi qataadata radiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fi lhirra innaha laysat bi najas innama hiya min attawaafiina alaykum ana axrajahu al-arba'atu wa saxxahahu at-Tirmidhi wa ibnu Xuzayma al-Haafiz ibn Hajar rahimahullah mu wax ci Buluughul Maraam min adillatil ahkaam mu ne ba léegi mu ngi wax ci buntu ndox ba léegi téere bi nga xam ne téere laab la buntu ndox mu ne waan ngi maa ngi jële ba léegi ci Abu Qatada muy saxaabi yi boobu al Ansaari radiyallahu anhu al Haaris ibn mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi def nee na fil hirrati ci li jëm ci question bu jëm ci wàllu muus mu ne innaha kat ndaka moom muus laysat bi najas nekkul loo xam ne dafa sobewu mooy loo xamante ne nii sobe la innama li ci nekk te wóor li des ba wóor tey wóor mooy innaha lay innaha laysat bi inna laysat bi najas innama hiya moom de nekk ludul mina tawaafiina alaykum ñi nga xam ne daa bokk ci yiy baagat seen biir nit ñi ci seen kër yi dëkk ci seen kër yi seen néeg di daw ak dikk di nekk ci seen biir mu ne axrajahu al arbaatu xadiis boobu ñeenti imaamu xadiis yi borom sunan yi génn nañ ko muy al imaam Abu Dawud ak al imaam Tirmidi ak imaam euh, an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim mu ne wa saxahu waaye wéral na xadiis bi at-Tirmidhi imaamu at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa ibn Khuzaymah muy imaamul a'imma ibn Xuzayma rahimahullah léegi xadiis boobu li mu wax mu ne ñeent ñi moom ñeent ñi la cité ne ñoo ko génne waaye génne na ko tamit imaam Abdurrazzaq ak ak imaam Ahmad ak ibn Jaarud ak al-Bayhaqi ak at-Tahawi ak imaam ash-Shafi'i tamit rahimahullah génne na xadiis boobu mais xadiis bi yëpp ñu ko jële ci yoonu imaam Maalik rahmatullah alayhi moom moo ko jëlee ci Ishaq ibn Abdullah bi nga xam ne doom la woon ci ibn Abi Talha moom moo ko jëlee ci Humayda moom moo ko jële ci Kabsha bint Ka'b ibn Malik saxaabi yi boobu radiyallahu anhu mu ne histoire bi mooy dane Abu Qatada radiyallahu anhu dafa ñëw seet si soxnaay doomam bi mu ñëwee seet si ko soxnaay doomam de utal ko ndox mur mu jàpp ñu ngi ko tànqalee ndox mum jàppoo mu dem bay bi ñuy dem bay jàpp mu gis benn muus bi ñëw mel ni ku bëgg naan ci ndox mi mu dékk ko récipient bi mu def ndox mi pour jàpp muus mi naan ba pare mu mel ni ku si ji gis ndaw si soxnaay doom bi di ko xool mu ne ko ndax yow da ngaa da ngaa da ngaa yéemu ci li ma def yow sama doomu mbokk mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ci la ko indee xale yi si ne ko yonent bi sallallahu alayhi moo ne kat mais muus moom innaha laysat bi najas innama hiya min at-tawafina alaykum ci beneen riwaaye ay tawafat mu ne moom di muus nekkul lurul yi nga xamante ni day ba moom du sobe dafa bokk rek ci nga xamante ni day baagante ci seen biir wala ji ci wàllu góor comme bu dee ak tamit mooy rab yi nga xamante ne nii comme ay souris ay chat ak yu mel noonu ci yu mel noonu rek la bokk moo tax mu ne kon du sobew mu ne xadiis bi kon imaamu Tirmidhi comme ni mu ko waxee moo ko yëral waaye imaam Ibnu Xuzayma tamit niñ ne génn na ko léegi tamit ci bokk na ci ñu ko génne moom tamit yëral na xadiis bi ak Ibnu Hibbaan ak al-Haakim ak imaamu Nawawi ak Ibnu Abdul Barr rahmatullah alayhim waaye nag xadiis bi bu amee ñu ko wéral am na ñoo xam ne tamit d'accord ñu ne wér na am na daal problème bu buñ ci gis comme euh, Ibn Manda moom rahmatullah alayhi dafa gis ne daal xadiis bi am na problème ndax ñaari jigéen ñu ci cité kenn xamu leen pour moom muy Kabsha ak Humayda moom pour moom dañu dañu nekk ñoo xam ne ay inconnu leen kenn xamu leen ci tàllala bi ñu xamuñu leen loolu nag biñ ko waxee ñu ku ci mel ni imaam euh, Daqiqul euh, Ibn Daqiqul Aid ak Ibn al-Mulaqqin rahmatullah alayhima ñoom tontu nañ ko ne ko. Euh, le fait que imam Malik rahmatullah alayhi génn xadiis bi rek loolu doy na moom moo gën a xam waa Madina da imam Malik di jël koo xam ne kenn xamu ko walla jëlewu ko ci ko wóor di génn ay xadiisam comme que ñun dañoo ñëw ci wàllu xadiis lañ nekk boroom xam-xam yi dañu d'accord ci leen lépp lépp xadiis boo xamante ne nii imaam Maalik rahmatullah alayhi moo ko génne muy ñoo xamante ne ni waa Medina lañ loolu loolu rek day wane ne moom yéen na ndax moom moo gën a xam ku dul moom waa Medina kon nag te moom du dañ ko xamoon ci liggéey boo xam ne du jël xadiisu ku nekk kon ñu ne ko lool rek doy na ne tatat te beneen tontu bi muy kapsa bi ñuy wax ak Xumayda mu ne euh, da moom am na sax euh, ñu ne moom moom am na beneen xadis boo xam ne génn nañ ko génn beneen xadisam buy wax ci wàllu nit bu sole ay lan mooy nan la ngay ci yëpp ci wàllu woowu moom am na xadis boo xam ne ki moom lañ ko jële kon loolu day wane nekkoon kon nekkul na ci inconnu la ndax inconnu boon inconnu mënuñu amaat beneen xadis ci moom waaye nag ki ci def muy xumay euh, sa moom moom Ibn Hibban moom yëral na ko te sax am nañu ne ay borom xam-xam yu ne moom sax saxaaba kon nag bu nekkee saxaaba affaire bi jeex na ndax saxaaba jaratul ñuy seet ndax wér naam wérul ndax ñoom ñëpp wér ndax yàlla moo ne mu yàllaa leen gërëm te yàlla du gërëm tàccoor kon jarat foofu daal ci lañu léegi nag ci la ñu ci wàllu taxriij bi ñeneen ñi nga xam ne ay saxaaba yoo xam ne indi nañ xadiis yu mel nii comme yaay Aïsha indi na xadiis yu mel nii rahmatullah alayha radiyallahu anha waaye xadiis boobu dafa da'if ak Anas ibn Malik moom tamit xadiis boobu dafa da'if ak Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anil jamii léegi loolu moo doon ci yi bi léegi li def nag muy kon masala fiqh yi kon partie boobu moo doon wax ñan ñoo génne xadiis bu mel nii ak boo ko doon ut yan téere nga mën a dem fekk ko fa léegi masala fiqh yi ci ñaari xadiis yi kon xadiis bu njëkk bi buñ ko fàttaloo ci xaj bi la doon wax mooy xadiis abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dana idaa walaxal kalbu fi inaa ahadikum tuhuru inaa'i ahadikum idaa walagha fiihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulaahunna bit mu ne laabu ndabu kenn ci yéen bu ci xaj dugalee làmmiñam wala mu naan na ko raxas juróom-ñaari yoon benn bi ci yooyu mu raxase ko ak lan ak suuf mu def ci suuf ci beneen version bu imaam muslim mu ne fal yuruq na ko tuur léegi bu imaamu Tirmidhi mu ne woon uxraahunna aw ulaahunna waxoon nañ ne boobu imaamu Tirmidhi ulaahunna aw uxraahunna la waxoon loolu waxoon nañ ko ci taxrij bële bu bi njëkk ci raxasi wala bi mujj na ko defe ak suuf loolu moo doon ak xadiis biñ gis léegi ñaar yooyu moom lañuy xool masala fiq yi ñu ci jànge woon léegi masala yooyu ñu koy ñu ko defe woon ñu ko sëñ bi defoon ci cours yi mooy dañuy traiter premièrement xadiis bi Euh, masala yi jëm ci wàllu euh, xaj ñi nga xam ne xaj rek lay wax bu paree mu def ñi nga xam ne muus rek lay wax après nag ñu def benn genre résumé boole ñaar yooyu lan moo leen xadis bi ci kaw bi ci topp lan moo leen boole léegi xadis yooyu kon masala yi vingt et la no vingt et un masala moom gisaguñu ko ci yi ñu weesu woon ñoom ñoo cëpp kon waaw ñaari ñaari xadis yi vingt et un bu ngeen gisee xadis bu njëkk bi rek moom gi gisagul yiñ baa fii moom rek a fi nekkoon benn bi ci teg woon ñett lañ boole woon deux bi trois bi quatre bi moom lañ boole woon ci ba ñuy jàng xadis ak cinq bi moom rek la woon mais ñun bi ñuy kiiwaat bi ñuy résumé dañoo defoon cinq yi mais bii bii comme niñ ko defoo ni mu nekkoon ci cours yi noonu lañ ko bàyyee mooy deux la woon mooy bu xaj bi ndax ñun tuddoon moo nekkoon mu xukmu xukmul asar mooy sa attey ndefi bi nga xamante ne nii rab yi ñoo ci defal comme rab yi nga xam ne surtout animaux domestiques yi lan mooy seen atte yooyu léegi kon vingt et un masala la léegi dañuy tudd masala yi dañuy njëkk a wax li nga xam ne moo jëm ci wàllu xaj léegi bi njëkk mooy est ndox mi nga xamante ne nii xaj da cee naan wala mu dugal ci làmmiñam gémmiñam est ndox moomu dafa laab wala dafa sobewu dafa sobewu wala dafa sobewuwul loolu mooy laaj mooy ndox boo xam ne dangaa teg sa ndox fii benn xaj ñëw nga dugg ci biir rek ñëw gis benn xaj doon naan rek nga dàqu ko mu leer na ne dugal ni ci làmmiñam léegi ndox moomu est ce que bu ma bëggoon a jàpp mën naa ko jàppe wala mënuma ko jàppe loolu mooy première question bi deuxième bi mooy est-ce que génn nañu xaj dafa sobewu walla déet bi mooy ñaata yoon lañu war a raxas ndab li nga xamante ne ni xaj da naan ba pare waaye tamit sq ce que muy quatrième bi quatrième bi mooy est leneen beneen animal bu dul xaj man nañoo jël man naa jël àttey xaj wala déet mooy lan mooy xaj bu naanee ci ndox bu dee dañu ne loolu buñ ko traité ba pare sax bi yoon dina gën leer est-ce que beneen animaux comme que fi yonent saa xaj la wax bu xaj naanee ci ndabu kenn ci yéen laabam mooy ngeen tuur ko taraxas ko juróom-ñaari yoon benn ci yoon benn ci fois yi léegi est bu beneen rab comme mbaam xuux ñëwoon naan ci ndox mi moo xajale moo la déet bu benn phacochère jóge woon fee naan ci ndox mi est-ce que ñoom ñoo yem wala déet dama naan comme que daal mbaam xuux la moo gën a garaaw xaj kon dama ko ciy boole loolu laay def wala déet est-ce que ñoo léegi cinquième bi mooy est-ce beneen ndegmeent mooy mooy animaux euh, féroces comme gaynde segg ak ay killag yooyu est ce yooyu dañuy jël àtte xaj loolu mooy lan mooy définition xaj beneen autrement dit mooy est ce que définition xaj bu ñu sukkandikoo ci xadiis bi dañ ciy nangu dugal ci yeneen comme gayndeek yeneen animaux yi comme que kalb rek la wax te kalb léeg-léeg mu jël définition ñooñu duggaale ci est ce que ñooñu dañ leen ciy boole wala déet léegi septième bi mooy ci ban ci ban ci fois yi ñu war a raxas kii yi yoon yi ñu war a raxas ndox mi dañ ne kii bi ndab li dañ ne ñett juróom-ñaari yoon ci ban lañ ci war a def suuf est bu njëkk bi la est-ce que deuxième bi est-ce que troisième bi est-ce que suite waaw est-ce que tamit waaw moo si suñu ngi mooy avant boobu mooy est suuf dinañ ko ci def wala déet moom moo jiitu waaw mooy sixième bi sixième bi mooy est-ce que dinañ ci def suuf walla déet léegi nag mu def est-ce que kon mooy buñ ci defee bu dee dañ ne dañ ciy def suuf ci ban côté ci ban ci yoon yooyu lañ koy def léegi huitième bi mooy est leneen lu suuf mën naa jël place am comme ma ne léegi am nañ ay détergent au lieu may jël suuf di ko ci def te certifié nañ ñoo ñoom dañuy setal kon est-ce mën naa jël comme monsieur propre wala keneen rek wala yi léegi nag ma ne non jarul ma ci def suuf naa ko ci def benn détergent est-ce naa jël place loolu wala ma ne saabu comme que saabu day fóot ma ne est naa ci est naa ci def saabu bàyyi suuf si léegi neuvième bi mooy est ndab li nag bi yi ñuy wax ni yëpp ndox la est-ce que bu dee euh, li ci nekk dafa solide xaj bi ñëw dugal ci comme comme ndab loo xam ne dafa defoon ceeb xaj bi ñëw dugal ci làmmiñ est-ce dañ koo war a raxas wala déet ak est-ce àtte bi ñu doon def ci ndox mi noonu lañuy ñuy defaat balee bi mooy tuur ceeb bi ndax ndox mi dañ ne leen koy tuur nga ne est damay tuur ceeb bi ba pare raxas ko juróom-ñaari yoon loolu mooy neuvième bi léegi dixième bi mooy bu dee nag ndab li dara nekku ci mooy ne dara nekku ci neen nag dugal na ci làmmiñam mar ko dama koy raxase comme ni ma doon raxase comme si damay jàpp ne ndox a ci nekkoon raxas ko juróom ñaari yoon benn bi ma def ci suuf est-ce que noonu la ñuy def hmm. léegi onzième bi mooy mooy ne damaa ñëw teg fii sama benn récipient bu am ndox bu ma génn gis benn xaj ci wet bi wóoru ma nag ndax dugal na ci làmmiñam wala dugalu ci mooy daal maa ngi ci sikki sàkk est laal na est ndox xaj bi naan na ci wala naanu ci nu may def léegi loolu mooy onzième bi léegi douzième bi mooy bu dee xaj bi da cee dugal leneen lu dul làmmiñam comme mu dugal ci génn bi ci ndox mi wala tànk bi wala daal beneen partie ci yaramam est-ce que moom génn ngi ñoo yem comme si bu ci dugaloon génn ngi est dañ naan dugal na ci génn bi daal ñoo yem léegi dañ ko war a xas juróom-ñaari yoon ak defaale ci suuf est ñoom ñoo yem wala déet léegi loolu noonu mooy li nga xamante ne nii moo jëm douze yooyu douze questions yooyu mooy partie bi nga xam ne wàllu xaj rek lay wax léegi yi ñuy des neuf yi neuf yi neuf yi ci wàllu ndax euh, huit yi la neuvième bi day xaw a def benn ci benn résumé la pour ñaari xadiis léegi yi ci des moom ci muus la mooy est muus bu naanee ci ndox ndox moomu naan est-ce que ndox moomu laab na tey laabalaata yëlla gi kon loolu mooy treizième bi léegi quatorzième bi mooy est-ce que yeneen yi nga xam ne animaux domestiques yi comme kaña wala jinax wala yu mel noonu est-ce que dañuy jël àtte bu ñu naanee ci ndox dañuy jël àtte yi muus wala déet ndax xam nga fi yonente sallallahu alayhi wasallam muus la wax léegi est-ce bu ma ñëwoon gis yenn kaña naan ci ndox mi dama naan ñoom ñoo yem wala déet euh, quinzième bi mooy est-ce que at ndox moo xamante ne ni mbaam moo ci naan mooy mbaam yi nekk ci kër yi mbaam sëf ak berkele mooy euh, bardo yooyu nga xam ne ñoom ci entre fas mbaam lañ jóge est-ce que loolu buñ naanee ci ndox ndox mi day def lan mooy àtte ndox moom ndox moo xamante ni mbaam a ci naan mbaam yi ñuy sëf mbaam mbaam yi ñuy bayee ka def loolu waaw aan léegi seize seizième mooy lan mooy àtte bu dee nag euh, mbaam moomu moo xam mbaam mi wala muus bi wala yeneen animaux yi ne est-ce que mën nañoo jël seen place remplace jël place muus mu dee nag dañu gis mu leer na ñoom comme dañu luñ jëlee muus mi dafa lekk dinax ji léegi nga gis ko muy lekk dinax ji nga xaw a sàggan tuuti mu ñëw ba ci ñëw fekk sam ndox naan ci yow mu leer na ne moom sobee ngi ci gémmiñ gi mais naan na ci sam ndox lan mooy àtte ndox moomu léegi dix-septième bi mooy lan mooy àtte ndesitu loo xam ne jullit moo naan mu des moo xam jullit bu góor wala bu jigéen lan mooy àtteem est-ce dañu koy tuuri wala est-ce que dagan naa jël ndax lan moo euh, bu ngeen gisee euh, xam nga fiqh moom noonu la mooy benn xadis benn question bu ndaw ngay jël wala benn wax ci ndaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mooy fii mu ne yi ñuy wax nii yëpp mooy mooy yi nga xamante ne nii moom la ci sëñ bi gis ak tamit ban ñu ci boroom xam-xam yi wax duñ nekk ci lool rek la xadis bi yem fii ba àdduna bi tukki nit ay nit yàlla mën naa leen a tàggatal ñu am ci yenn njàngat yoo xam ne ñu leen weesu woon sax masuñu koo gis loolu day am léegi moo tax te nag boo ci jëlee benn question li tax ku baax mooy doo yem rek ci lii la wax man ci laay yem comme li ñu waxoon ci ndox mi ba nga doon wax naan waa ji waa fil baxri rek la wax kon nag dex gi dex gi est-ce war a bokk mooy mooy ne noonu la ñuy def mooy doo yem rek ci li ñu wax mais da koy tas ci lépp da koy yaatal lépp lu mën a ëmb rek da ko ciy boole bu ko defee ci ngay mën a gañee lu bari ci xadiis yi léegi dix bi mooy lan mooy àtte euh, jàllaala mooy rek animaux boo xamante ne ni moom sobe rek lay lekk moom sobe lay dundi wala boog même bu dee sax mais dak moom rek lay lekk lan mooy àtte euh, rab boobu mën naa nekk nag lu nekk mën naa nekk kanaara mën naa nekk ginaar mën naa nekk xar moo xam ne moom soobee rek lay lekk ku ko tegalum ñax mu bañ waaw ku ko tegalum ñax mu bañ mais ku ko tegal lu nëb mu lekk yu lan mooy àtte rab bu mel noonu lan mooy àtteem waaye tamit lan mooy àtte ndox yi nga xam ne kon que kër yi dañ ciy def ndox te tamit mu ñu imaginer rek kër yi ñu am ñi nga xam ne lépp koy tëju nañu imaginer suñ këru senegal yi nga xam ne léeg-léeg dañu am ay ëtt wala nga dem bayal bu mag nga bàyyi fi sa bërigo léeg-léeg benn xale mën na ñëw di naan ubbi ko bàyyi noonu nga gis benn tan jóge fële taxaw ci naan ba pare ngay ñëw rek mu naaw léegi ndox moomu bërigo bi est-ce que dañ ko war tuur wala noo koy def mooy yeneen yeneen animaux yi nga xam ne kenn du leen yar ci kër comme ay tan ay saroñaar yooyu rek di nekk ci àll bi léegi loolu mooy dix-neuf léegi vingt bi vingt bi mooy est-ce que léegi vingt bi day ñëwaat ci xaj ndax boobu dañ ne woon sax ci biir commentaire bi suñ leen doon est-ce que ko def ci bu ñëwee ci wàllu buntu njaay njënd njaay mooy est-ce que dañuy jaay xaj war nañ ko dagan na nga jaay xaj wala daganut léegi vingt et unième bi nag mooy ana buñ amee Euh, bu ñu amee benn sobe fii naka ñaata yoon laa ko war a raxas pour mu mën a deñ mais deñ bi waxuma rek deñ nii de ci wàllu sariya nan laa man a def ndax ñaata yoon laa ko war a raxas mu doy mooy damaa am loo xamante ni sama yére dafa takk sobe wala sama fi may jullee dafa am sobe ñaata yoon laa ko war a raxas pour mu doy est-ce yoon laa koy raxas ndax am na xadiis yu naan ñett yu bay an comme bi naan ku ku ku nelaw ba ku yeewu ci nelaw bum dugal loxoom ci ndab lu dul mu raxas ko ñetti yoon est dañ naan léegi kon ñetti yoon laa raxas xadiis bi gis nañ ñett juróom-ñaar la wax est kon dama naan kon dama koy jël comme règle mais léegi sobe bu ma amatee rek juróom-ñaar yoon laa koy raxas wala dama naan l'essentiel daal mooy naa ut ndox moo xam ne moom laab na tey laabalaate te ma raxas ko ba ba affaire bi deñ rek fu mu deñee baax na bu deñul nag mu continue ba keroog eh, sobe bi di deñ loolu moo doon vingt et un léegi kon ñu commencé ci premier bi premier bi kon dañ ne woon mooy ndox moo xamante ne nii xaj da naan est ndox moomu est ndox moomu dafa sobewu walla déet léegi lool mooy laaj bi mooy damaa teg fii sama soow xaj bi ñëw naan ci est ce que ndox moomu léegi mën naa cee jàpp wala mën naa cee sangu set wala déet euh, wax nga cause yi cause yu li tax ñu war koo xam te mosal boobu li tax ñu li tax ñoom cause bi tax ñu war a xam na bi waaw mu ngi ci biir waaw mu ngi ci biir léegi kon mooy première question bi mooy est-ce que ndox moo xamante ni ma koo teg fii xaj ñëw naan ci ba pare est-ce que ndox moomu laab na tey laabalaate wala bu doon ndox muy laab tey laabalaate mooy loolu la ñuy mooy ndox moo xam ne day dafa laab tey laabalaate moo nekk fii benn xaj ñëw naan ci dem yoonam gis naa ko lu muy naan ma dàq ko mu dem léegi est ndox moom moom laab na tey laabalaate wala déet mooy mën naa ci jàppee wala mën naa ci sangoo set waaye boobu ñaari avis moo ci am mooy comme ni ñu waxoon dañ noon dañuy joxe avis après ñu joxe ñu ne avis bi moom lañ nootaloon fii mooy mooy avis bi ñu choisir woon ba pare ñu joxe seeni argument insha allah loolu lañ waxoon léegi ñaari avis la léegi jumhurul ulama mooy rahmatullah alayhi muy xanafiya yi ak shafiya yi ak xanaa xanaabila yi ñoom dañu ne ndox moomu moom dafa sobewu mooy ne kon yow bu dee da ngaa bokk ci benn ci ñetti ngir yooyu looy def nga ndox moo xam ne dama ko teg fii xaj ñëw naan ci nu may def bu julli jotee moom rek mu nekk fi aw ma beneen ndox damay tiim loolu lay tekki mooy ne ndox maa ngi fi mais dañ naan la doo koy utilisé ndax dafa sobewu ñoom loolu la ñu wax loolu mooy premier avis léegi deuxième avis bi mooy. Euh, avis maliki yooyu ak zahiri yooyu rahmatullah alayhi ñoom dañu ne ndox moomu dala nawu ci mooy des na di laab tey laabalaate mm-hmm. ba tey léegi sauf que maliki yooyu ñoom dañ lay wax ne nag boo amee nag leneen nag beneen ndox bu fi nekkee mënoo ñoom dañ koy sit bu dee da am beneen li gën beneen ndax tamit nga gës nga génn tamit ci wuute bi mm-hmm. léegi kon mooy ñaari avis yi lool la ñi ci kaw mooy ñetti mazhab yële muy xanafiya yi shafiya yi ak xanaabila yi ñoom nee nañ ndox mi manoo cee jàppe manoo cee kii fële moom tuur rek nga ko mën a def maalikiya yi zahiri yi rahmatullah alayhi ne ndox mi man nga cee jàppe man nga cee sangoo set léegi loolu avis boobu moom lañ choisir woon léegi lan mooy seeni dalil ñoom seeni argument mooy argument yañ gisoon rek ci ndox yële ñoom même yooyu lañuy ñuy indiwaat mooy lan mooy alxuraan dane wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura yàlla dane man maa wàcce ci kaw asamaan bàyyee ci mu bàyyeekoo ci kaw asamaan ndox moo xam ne day laat tey laabalaat ba pare mu ne wa anzalna alaykum ma'an liyutahhirakum bi ma'an tahuran ma'an liyutahhirakum bi maa wàcce ci asamaan wa nuzzila alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi moom yàlla mu ne man maa wàcce bàyyeekoo ca samaan ndox moo xam ne ngir ngeen ci laab tey laaba ngeen ci sangoo ku bëgg sangu set wala ngeen ci jàppe beneen bi ñu ne mooy xadiisu de bi ñu gisoon innal maa tahurun la yunajjisuhu shay ñu ne ndox de dafa laab tey laabalaate te dara te dara dara dara du ko du ko sobeel kon nag ñu ne la kon nag xadiis bi bu yonent bi sallallahu alayhi ndox xaj bu naanee ci ndox nañ ko raxas juróom-ñaari yoon benn ñoom sax ñoom bu dee Maliki yi ñoom gisuñu suuf bi bu ñu ñëwee ci mais nañ ko raxas juróom-ñaari yoon loolu cela ne veut pas dire que ndox mi moo sobewu affaire bi daal mooy cause bi xamuñu lu tax mooy tax yàlla yàllaa ji digal daal alallahi al amr wa ala rasulil bala wa ala wa alayna as-sama wa ta'a yeneen bi saa yàlla daal moom mooy digle yeneen bi saa salaam mooy jottali li yàlla digle ñun jullit ñi nag lenn rek lañ ma mooy exécuter li ñu digal loolu la mais fii manu ngeen ne ndox mi dafa ndax ndox mi bu ñu ko xoolee ñoom lenn la mooy tamit dañuy def benn tënk mooy bu dee dañu xool ndox mi dara soppeeku ci ñetti moo xam couleur bi wala goût bi wala melo bi ñoom yooyu bu ci dara soppeekul dañ naan la baax na ba léegi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon innal ma'a tahuru la yunjihu shay ba pare mu ijma muy boroom xam-xam yëpp d'accord ci ne ñett yooy bu ci benn changé wul ndox mi baax na lool bu ci benn changé ndox mi yàqu na loolu ñëpp ci d'accord kon ñu ne bu ñu xoolee dara changé ci loolu mooy wane ne kon ndox mi dara nekku ci quant à li ñu wax ñu digal ko ñu raxas ko juróom-ñaari yoon loolu dañu koo digal ñu koy def waaye cause bi ñun xamuñu lu tax mooy ta'abbudi la dañ koy def rek ngir jaamoo ko yàlla mais du ne daa sobewu kon loolu mooy argument yi te tamit buñ gisee mooy même argument yi ñu doon gis fële rek ku jàppoon yi weesu yii nii yëpp ay répé répétition la rek mooy dañ la koy fàttaliwaat mais mooy bu ngeen gisee tamit lan moo tax boo ba léegi tamit buñ ñëwee ci wàllu ndox mazhab boobu moom la ñuy nootal ba léegi mm. ndax tamit dafa logique mooy ne lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ndox dafa laab tey dara du ko sobeel du ko du ko du ko sobeel lu dul ñett yële benn ci yooyu changé kon nag yooyu benn changé wuti kon ndox mi fu ñu ko mën a fekke dañ koy day laab tey laabalaate ba léegi kon loolu mooy premier bi léegi deuxième question kon mooy lan mooy est-ce nañu xaj léegi euh, dafa sobewu walla déet foofu tamit mu amaat ñaari yi comme niñ amee woon mooy ñi ci kaw ñu ñu waxoon sànk Hanafi yi rahmatullah alayhim ak Shafi'i yi Hanbali yi rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp ne waaw dafa sobewu ndax ñoom moom seen seen premier argument mooy dañ naan la xadiis bi la lan moo tax ñu koy tuur lan moo tax yonent sallallahu alayhi naan ñu tuur ndax yàlla dafa tere l'islam ci boppam yàlla day tere yàq du la tuurloo dara rek parce que dara amu ci ñu koy tuur déedéet kon loolu day wane ne kon xaj bi am na lu nekk ci moom muy sobewu sobe gi nekk moom moo tax ñoom ñu jàpp ne kon génn nañu xajkat dafa sobewu léegi Maliki yi rahmatullah alayhi mooy deuxième avis bi ne déedéet génn nañu xaj sobewuwul sobewuwul ñoom loolu mooy deuxième avis bi léegi ñoom ñu ne seeni argument mooy lan mooy ne yàlla moo ne mu ne yàlla mu alxuraan moo ne fa kulu mimma amsakna alaykum bi ñuy wax ci wàllu xaj ñi ñuy utiliser xaj pour rëbb moo xam xaj la boo wala benn animal euh, euh, kii rek comme ay gaynde yooyu nga jàngal leen ba ñu mën a rëbb xaj sax la doon wax ko mais tamit yooyu yëpp dañ ciy duggaale bu ñu la jàppalee nga yónni leen ñu daw jàppal la mu ne man ngeen a lekk ci loolu ñu la jàppal te ñëpp xam nañ ne xaj du ko jàpp ay tànkam day matt affaire bi te bu ko màttee mooy mënoo ne nañu xaj yi wala tuuti ko xaj yi desul fii lan moo tax kon yàlla ne nañu lekk eh, bu buñ leen jàppale na ngeen lekk loolu day wane kon affaire bi sobewul ndax bu sobewu woon loolu da koy tere kon walla kon mu ne ñu nangeen ko raxas. na ngeen bu ngeen ko bu jàppee ba pare na ngeen raxas place boobu juróom-ñaari yoon bu dee da ngeen cee war a boole suuf tamit bu doon da war a nekk da koy wax tamit ndax alxuraan wax na lu bari yu mel noonu yoo xam ne ñu ñu war a def dañ koy da ko ci danaan ngedee ko kon bu doon loolu la da koy digle ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu moom bi mu waxee ñuy mooy xadiisu Adi ibn Xaatim bi radiyallahu anhu boobu dane ko boo yónnee sa xaj bi nga xamante ni da ko jàngal pour mu lay rëbbal ba pare nga tudd turu yàlla yónni ko ne ko demal bismillah dawal mu dem jàppal la benn benn benn moo xam benn njomboor la wala lu jàpp rek picc walla yooyu mu ne bu jàppee léegi man ngaa lekk loolu mook mook aaya bi ñoo niroo ñu ne loolu day wonte tamit ne kon ndax bu jàppee mooy li ñu waxoon fee rek da koy mat mm-hmm. bu ko defee làmmeñ wi tibli bi ngeen di wax naan yéen gémmiñam dafa ci moom la koy jàppe te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko ne ko mu dem raxasi ko te tamit benn affaire mooy bu doon dañ ko war a raxas da ko doon wax euh, ndax lan ndax bu doon dafa war dafa war ñu raxas ko mooy bu boobaa kon doon na ko wax ci ci instant boobu la ko bo bu jàppee nag na nga ko raxas ndax kat ndax bu ko waxul woon noonu xoolal bu doon dañ ne kon ndax ñeneen itam tontu nañu mel noonu ne loolu de toute façon loolu c'est naturel ñëpp xam ne ndax bu ñuy rey xar xar ñëpp xam nañ ne boo ko reyee deret doot di génn dafa sobewu mais kenn waxu la après nga raxas ko alxuraan waxu mais ñëpp xam ne lool loolu c'est naturel nit ñi dañ koy raxas après mais mais tamit ñee man nañ leen ne lenn dafa am mooy ne nit ñëpp mënuñoo xalaate noonu xoolal par exemple même hadi ñu euh, xaatim bii radiyallahu anhu nga xam ne moom ci wàllu koor bi yàlla neen lekk leen da ngeen naan ba ba wëñ gu ñuul leer gi gu gu weex gi xatta yatabayyana uh, xaytul abyad min al xaytul aswad min al fajr nga xam ne ba wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex gi nga nga ràññ nga man leen a ràññee ci fajar gi loolu mooy wane ne man ngeen a bàyyi lekk moom lan la doon def moom dafa ñëw yonent ne yonent sallallahu alayhi man daal affaire yi jaaxal man man de dama lekk rek affaire bi damay wëñ laa jël wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex man daal mais man nag problème bi mooy bu may lekk bu may xàmmee affaire yi ñaari wëñ yi mooy day leer yeneen saa na ko loolu waxul lool lool fajar gi jii xar la lay wax xam nga ku mel noonu kooku boo ñëwee rek mooy bu doon dañ ko koo war a leeralal te tamit ñu mel ñi ñoom ci ñoom ci julli ñi bari nañ mooy ñëpp yemuñu entendement ni ñuy dégg mooy ne kon bu doon dañ koo war a raxas doon na ko wax kon ne woon ko da koo war a raxas léegi euh, ñu ne nag ñu ne leen waa léegi comme que yéen loolu ngeen wax mooy ñu ci kaw léegi da ngeen ñuy tontu ndax li nga doon laaj fii la nekkaan dangeen ngeen ñuy tontu kon léegi tuur bi yonente sallallahu alayhi wasallam wax te yéen ñun ñëpp d'accord nañ ne yàlla moom bëggul yàq yàlla bëggul yàq te bëggul ñu yàq ñu ne leen waaw ñu ne waa léegi kon wax leen ni tuur bi ban raison moo tax ñu war koo tuur ñoom ñu ne tuur bi daal yàlla ñu ko digal ñu def ko cela ne veut pas dire que dafa sobewu ah, te ñoom sax tuur bi tuur bi bu ngeen fàttale ko ci xadiis bi ñuy def taxriij bi ah génn woon euh, xadiis bu bu njëkk bi bee passé mooy cours bee passé séance bee passé waxoon nañ ne loolu ziyaadatu siqa la mooy dañ ko ci ki ki doon nettali moo ko ci boole mais cela ne veut pas dire que yonent bi ci yonent bi wóorul woon ne loolu moo taxoon ku ci mel ne imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhi ak ñu mel ñoom ne woon loolu wérul na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu jóge kon loolu dañ naan leen premièrement yéen affaire bi foofu lu jóge te tamit même buñ d'accord woon ne léegi dañ d'accord ne moo ko wax cours bi cela ne veut pas dire que c'est une obligation dañ ñu koo digal dañ ñu def waaw léegi nag ñu ne leen waa raxas bi juróom-ñaari yoon kon ba léegi léegi yéen comme ko loo ngeen a waa léegi pourquoi ñu koy raxas juróom-ñaari yoon dañ leen di waxaat la même chose en plus am ci Maalik yi ku ci mel ni Ibn Rushd rahmatullah alayhi mu ne moo affaire bi sax bu ngeen gisee juróom-ñaari yoon yi non seulement li li li sama waa mazhab wax sax moom liñ gën a d'accord mooy ne affaire bi cause médicale la moo tax ndax lan ñu ne xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam l'islam saa buy wax ci affaire li ñuy raxas juróom-ñaar yi wala di tudd juróom-ñaar bu ngeen bu ñu xoolee ba ci biir affaire cause médicale lay doon wala ñu jëm ci wàllu médical la kon nag comme liñ waxoon nekk képp koo xamante ne ni lekk nga juróom-ñaar tàndarma par bés ci tàndarmay médina yi yooyu mu ne lool kenn manu laa liggéey ba jàpp la ci jour boobu danga xoolal loolu affaire médical la affaire kuy feebar ak yooyu loolu c'est médical fii tamit seet bi mu wax c'est médical ndax juróom ñaari yoon ñu koy raxas en plus suuf si mu wax ñu def ko ci loolu médecine même surtout ñun léegi mu toll prouvé na ko loolu lool suuf suuf si rek ko mën a dindi te il faut nga def kook suuf juróom ñaari yoon kon loolu ñu ne kon nag tuur bee tuur bi yàllaa ñu ko digal mais cause bi ku ci mel ni Ibn Rushd ci Maliki rahmatullah alayhi ñoom moom mu ne loolu cause médicale la kon nag loolu lépp day wane te nag du lépp loo xam ne dañ ne ci wàllu médecine baaxul rek ko mënoo ko utiliser exemple ñu ne leen léegi xool leen ndox moo xamante ne ni leer na ne dafa am ay microbe mais ndox mi xam nga ndox mën naa nekk taxuur ba pare am ay microbe mooy mën naa nekk loo xam ne mën nañ cee laab tey laab lu ba pare mu ay microbe ci biir ñu ne loolu day wane ne buñ nee médical cela ne veut pas dire kon ndox mi baaxul bu nee ñu tuur ko cause médicale bi la mais cela ne veut pas dire que mënuñ ko utiliser ndax bu doon dama am ndox moo xamante ne nii dafa am ay microbe moom rek laa am ñëpp d'accord ne dara xeet gi changé wul couleur bi casque bi dara changé wu ci dañ naan la seey ndox mi mën nga koo daga boo doo tiim de bu dee du gaañ bu dee boo ko defee sa du la gaañ doo tiim léegi ñu ne la nooy def ñu ne la waa léegi benn affaire dafa am yow problème bi mooy danga nga koy bañ mu dugg mu dugg sa gémmiñ léegi jàppal jàppal nga bañ nga bañ a gàllax ndëk waaw mën naa nekk farata yi ngay def ak yeneen yeneen yi nga mën a def ngay def saa nga raxas sa jë nga nga nga dugal ndox mi sa gémmiñ ndax yonent bi sallallahu alayhi kaw kaw bi dafa jóge fee laaj ko nan la ñuy jàpp mu ne ko ba kama amaraka Allah jàppal comme ni la yàlla digale yàlla nan la digal ci aaya bi mooy bi muy wax naan bu ngeen jógee di julli bi na ngeen raxas seen kanam seen xar kanam bi mooy li ngeen di jàkkaarloo nit ñi mooy seen kanam yi na seen xar kanam na ngeen ko raxas waaye tamit na ngeen raxas seen loxo yi ba ci fii ba pare ngeen masaa seen bopp yi te raxas seen tànk yi yonente saa salaam bi kaw kaw bi ñëwee loolu la ko xam nga kooku boo ko ne woon kon yow xam nga di digalu ko fenn mu dugal mu jël ndox gàllax nde ko dane ko jàppal comme ni la ni la yàlla digale te yàlla lii la wax kon ñeent yooyu ku ko def lool ku ko def mooy sa njàpp baax na léegi dañ naan la comme que affaire bi dafa am ay microbe doo tiim comme que du du loo xamante ni danger bi boo ko defee sa yaram nii day ci biir rek la mais léegi da ngay jàpp nga bàyyi sara nga jàllax ndagu da nga dem julli léegi loolu lépp day na ne kon ndox mi bu ñëwee ñu tuur ko comme que tuur bi liñ ci wax même mooy bu dee d'accord nañ ne tuur bi d'accord nangul nañ ne waa ci la mais bu dul loolu sax dañ ne laan tuur bi dañ ko see yokk mais bu dee nangul ne leen ci la cela ne veut pas dire affaire bi loolu mooy cause bi mais cause bi du loolu kon nag euh, waaw léegi masala bi kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañ nootaloon muy abi maliki yi rahmatullah alayhim kon nag dañuy yem foofu bu julli pare insha allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa